kon al imaam allahu taala alam kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadiisu neuf cent soixante et un muy dernier xadiis hmm? mu ne wa an ibni Abbaas radiyallahu taala anhumaa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xayru as-sahaabati arba'a wa xayru saraya arba'u mi'a wa xayru ljuyuushi arba'atu alaaf walan yuglaba isnaa ashara alfan min qilla rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasan kon al imaam alxaafidu nawawi mu jeexale eh, buntu bi chapitre 167 ci kitaabu aadaabi safar ah, ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy wax ci tegginu tukki mu indi hadis bi nga xam ne mooy mujj ci chapitre numéro deux ci téere bi ñu nekk nii waaye mooy chapitre cent soixante-sept muy hadis neuf cent soixante et mu ne wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas wala dil abbas yi <laughs> mooy kan abdallah ñoo wax kusam de <laughs> Xuzam ibn Abbaas Ubaydillah ibn Abbaas al-Fadl ibn Abbaas du kenn ci ñoom Abdallah <laughs> ah Abdallah Abdallah moo ci gën si siiw buñ ne mooy buñ ne ibn Abbaas rek moom lañ ci jublu waaw même bu dee magam bi al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu anhuma moom parce que al-Fadl dafa teel a génn àddina jamono yi Seydina Abbaas la génn àddina bi Seydina moom moo njëkk a génn àddina seen baay alors que ibn Abbaas l'an 68 la génn àddina à Taif Taif wolof yi na ko Taif à Taif eh, eh, foofu la génn àddina moom mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma ani nabi kon mu ne wa an ibn Abbas radiyallahu anhu nabi mu jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xayru sahabati mu ne yi gën ci àndandoo mooy àndandoo as-sahaaba mooy ar-rifqa mooy ànd ci ar-rufaqa ak sahaaba fii tukki mooy ci gën arbaa ñeent la ñeent moom boo ko amee moo gën lool kon euh, tekkiwul na kon ñett baaxul parce que waxoon na la ñaari warkat arraaki bu benn warkat buy dem saytaan ñaari warkat saytaanaani bu dee ñett nag convoi kon mooy ñett baax na waaye bi gën ñett mooy bi gën mooy lan ñett waaw xayru saxaabati saxaabati bi nag yow bu ko dégg naan ah saxaaba Abu Bakar Seydina Ali Seydina non du lool de yeneen saa salaam moo ne xayru waxul ñi gën ci sama saxaaba yi waxul lool de saxaaba mooy ñi ngay àndal mooy nit ñi compagnonnage voilà loolu lay wax loolu mooy saxaaba compagnonnage bi gën mooy ngeen nekk ñeent loolu la la meilleure des <laughs> compagnonnage mooy que vous soyez waaw kay wa xayru saraya arba'u mi'a waaw kantaa gën ci donc yi nga xamante ne ni euh, day armée yoo xam ne njiit bee leen di yónni te du dem bi ci gën mooy ñu nekk quatre cent waaw quatre cent mooy la ñeenti téeméer wa xayrul juyuus kantaa gën ci armée yi nag arba'atu alaaf mooy ñeenti junni quatre mille mu ne nag ah wala yughlab isna ashara alfan min qilla waaye nag du te du ñu gañe douze mille fukk ñaari junni fukk junni ñaar ci ab armée boo xam ne loolu lañ toll parce que dañoo tiw parce que dañoo néew kenn du leen gañe parce que dañoo néew mais nag dinañ leen gagner pour leneen mooy man nga am une armée de douze personnes douze mille maanaam douze mille personnes ñu dem ñu faagaagal leen ñu leen tërëx rëx rëx rëx ñu jeex wala ñu bari wala ñu def demi-tour lu tax c'est pas que parce que seen nombre n'est pas suffisant du loolu xam nga lan la parce que beneen problème bu ñu am peut-être dañoo jàppoon ah ñun de ñun lan noo la bal yow ma min xilla kenn bu ñu gañe tey parce que dañoo néew. aaw seen bopp jàpp na ay guerrier lañ ñoom ñooy ah, waaw yow lii moom tay ñu doom gaay ñu dem far gaay mëqal leen ci dóom bi <laughs> waaw waaw kay mu ne kon walan yughlaba isna ashara alfan min qilla mu ne solo na ko abu daawud de al imam abu daawud as-sijistani abu isa at wa qaala neena bim ko solowe hadithun li hadith la hasanun bu baax Ah, léegi kon nee na ñaar ñii ñoom ñoo ko soloo ñaar ñii ñoom ñoo ko soloo léegi kon euh, euh, est ñoom dong ko njàng na mu njëkk est ñoom dong ko soloo ñu ne déedéet Seydina seen sëriñu imaam Abu Daawuda di al imaamu Ahmad soloo na ko waaye sëriñu imaam at-Tirmidhi di imaam ad-Daarimi xam ne sëriñu loo ci imaam Muslim ak ñoom at-Tirmidhi yi moom itam soloo na ko al imaamu Abu Daawuda rahimahullah gis nga buntu bi ñu jóge woon sànq eh, nga xam ne mooy xadiis sayna Abu Hurayra bi kitaabul jihaad baabun fil qawmi yusaafiruuna yu'ammiruuna ahadahum idaa kaana salaasa fii safar fal yu'ammiru ahadahum qaala Naafi' fa qulnaa li Abii Salama fa anta amiirunaa Abu Daawuud eh, imaam Abu Daawuud bi ma lee xadiis boobu da ci teg beneen buntu ci buntu boobu mu tëj ko baabun fil mushafi yusaafaru bihi ilaa ardil aduww buntu bi wax ci mushaf muy kaamil bi est-ce nit mën na koo yóbbu ci tukkeeg moom yóbbu ko dëkk boo xamante ne dëkk yéeféer la wala dëkku noon yi léegi nag mu daal di wala suufu noon yi mu jàll foofu buntu boobu nag ci la indi buntu bi baabun fii ma yustahabu min al juyushi wa rufaqa'i wa saraya buntu li nga xam ne moom la ñu sopp ci armée yi ak ñu àndandooy ak li nga xam ne mooy euh, euh, euh, contingent yi ñuy yónnee jiit bi di ko yónnee mu ne haddathana mu ne nettali nañu Zuhayr ibn Harb Abu Khaysama mu ne nettali nañu abu muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaysama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Wahb ibn Jarir mu ne nettali nañu Wahb ibn Jarir di Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shuja' al-Azdi Abu Abul Abbas al-Ataki al-Basri al-Jahdami rahimahullahu ta'ala qala mu ne Oh, ah, ah. moom Wahb ibn Jarir mu ne haddathana abi mu ne sama baay moo ñu nettali muy Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah Abu Nadr al-Ataki al-Jahdami al-Basri qala mu ne sami'tu Yunus mu ne dégg naa Yunus de Yunus ibn Abi Yunus taxtul tama ibn Abi quoi Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli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 madani an ibni abbasin moo ko jële ci abdallah ibni abbas ibni abdilmudalib ibni hashim ibni abdi manaf alqurashi alhashimi abul abbas habrul umma wa tarjumanul qur'an radiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala khayru sahabati arba'atun wa khayru saraya arba'u mi'a wa khayru al-juyushi arba'atu alaf wa lan yughlaba isna ashara alfan min qillah qaala Abu Dawud rahimahullah wa sahihu annahu mursal imam Abu Dawud hadis bi mu ko liba pare dane li wér mooy hadis bi nii nga gis nii jokkaloowula ah, hadis bi mursal la dalaa bëggoo hadis bi àggulan ah hadis ah, bi laysa bi àgga ah. waaw alhadisu loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw léegi ak li imam at-Tirmidhi di wax ak li nga xamante ne nii mooy affaire bi dañoo jàpp ne moom ci az-Zuhri mii la yem ay nañ tax nañ ñëw nañ ñëw ci al imaamu abu abu abu dinañ ci ñëw léegi ci lii al imaamu Abu Daawud hmm, rahimahullah daal di wax insha allah léegi kon mu des nañ ñëw ci al Abu Isa Muhammad ibn Isa parce dana rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi kanta al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di abwaabu siyari an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babu ma jaa fi saraya mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya al-Azdi al-Basri wa Abu Ammar wa ghayru wahidin mu ne nettali nañu Muhammad ibn Yahya al-Azdi al-Basri di Muhammad ibn Yahya ibn Abd al-Karim ibn Nafi' al-Azdi Abu Abdillah ibn Abi Hatim al-Baghdadi al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Abu Ammar di Abu Ammar di al-Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Thabit ibn Qutba ibn al-Khuzaa'i wa Abu Ammar al-Marwazi al-Khuzaa'i al-Marwazi rahimahullahu ta'ala wa ghayru wahid min xamuñ leen ak ñeneen waaye bon Yahya Muhammad ibn Yahya thiqa la boroom Taqrib at-Tahdhib wa naka noonu Abu Ammar rahimahullah mu ne moom itam fiqa kon bu ne wa ghayru wahid laysa hadha bi problème kon al imaamu kon loolu garaawul qaalu kon ñoom ñëpp nee nañu haddathana Wahb ibn Jarir gis nañ ko sànq an abihi gis nañ ko sànq an Yunus ibn Yazid fii moo tax da eh, doon sami'tu Yunus fii mu ne an Yunus ibn Yazid gis nañ ko sànq an Zuhri gis nañ ko sànq an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba gis nañ ko sànq rahmatullah alal jami' an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayru saxaabati arba'a wa xayru saraaya arba'u mi'a wa xayrul juyuushi arba'atu alaaf wala yughlabu isnaa ashara alfan min qilla haaza xadiisun xasanun gariib waaw moo tax mu ne waqaala xadiisun xasan imam at-Tirmidhi yu ko solowe imam an-Nawawi nee na mu ne hadithun hasan kon mu ne bu baax nii la ko waxee bi mu waxee lii da ne hadha li hadithun la hasanun boo xam ne bu baax la gharibun boo xam ne dafa tumuranke léegi nag mu ne la yusniduhu kabiru ahad imam at-Tirmidhi ne hadith bi nag jokkalewu ko jokkalewu ko kabir kabiru ahad kabiru ahad waaw lu ko ghayru jarir ghayru jarir kurul jarir kudul Jarir ibn Hazim Jarir ibn Hazim moom moo ko moo ko moo ko jokkale mu ne wa innama ruya xam nga nañ ko sànq Jarir moom moo ko jële wax bu mu ne Jarir mu jële ko ci baayam di Jarir ibn Hazim voilà léegi nag imaam at-Tirmidhi mooy wax déglul mu ne wa innama ruya hadha al-hadith an az-Zuhri mu ne dëgg-dëgg hadith bi ci az-Zuhri lañ ko jële an an-Nabi imaam az-Zuhri moo nettali hadith bi directement ci Yonent bi sallallahu waaw mursalan mu nekk loo xam ne mursal la mooy taabi'i bi daa taxaw koo xam ne gisul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg ko jëlawut yoom dara ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na loolu lañ naan mursal ci gàttal mais am na yeneen façon mursalu saxaab yi am na saxaaba boo xam ne day nettal loo xam ne fekkewu ko woon soit loolu ñenn ñi dañuy nekk na naan du naan euh, euh, waa mursal mais léeg-léeg mën na bañ a nekk mursal ah. parce que hadiisu hijra bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ne Sayyidatu Aisha Sayyidina Abu Hurayra yenn yi buñ ciy nettali wala ñoom Sayyidina ana loolu c'est possible que te loolu sax mooy li probable yoneen saa saam ci boppam moo leen ko nekk wala Seydina Abu Bakar voilà kon mais boobu bu ñëwee bu dee yoneen saa saam moo leen ko nekk loolu nekkatul mursal voilà kon <laughs> léegi kon mursal ci gàttal mooy liñ la njëkk a wax mu ne waqad rawaahu mais day amaale la waqad rawaahu Hibbaan ibn Ali al-Anazi mu ne ta hadith bi solo na ko Hibbaan ibn Ali al-Anazi an Uqayl jëlee ko ci Uqayl an mu jëlee ko ci az-Zuhri hmm? an Ubaydillah ibn Abdillah mu jëla ko ci Ubaydillah ibn Abdillah mi ñu wax ibn Utba an ibn mu jëla ko ci Abdallah ibn Abbas an an-Nabi sallallahu mu jëla ko ci Yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne wa rawahu al-Layth ibn Sa'd mu ne al-imam al-Layth ibn Sa'd tamit solo na ko an Uqayl jëla ko ci Uqayl an az ko ci az-Zuhri an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam mursalan ta Uqayl eh, eh, eh, kii num tudd al-Layth ibn Sa'd moo gën a Hibbaan ibn Ali waaw parce que Hibbaan ibn Ali ci boppam eh, moom eh, eh, kii la da'if la waaw mina saamina waaw moom dëgëru na ah. moo tax borom Tuhfatul Ahwazi mu ne waqad rawaahu loolu imaam at-Tirmidhi wax mu ne al-Anazi moom bi fathil ayn wan nuun Anazi summa zaay Abu Ali al-Kufi da'ifun mina saamina kooku moom bi nga ko jëlee ci Seyna eh, eh, eh, Azuri Azuri dafa dem ba ci Ibn Abbas jaar ci Ubaydillah Ibn Abdillah Ibn Utba mu jëloo ci Ibn Abbas mu ne la nag al-Layth mi nga xam ne moo gën a dëgër ba mu ko jëlee ci Uqayl moom ci Azuri la yem Azuri na yeneen tubaab yi saa saa nee na loolu moo tax te loolu moom la gaa yi gën a dëgëral borom borom xam-xam hadith yi ah moo tax al imaam al Euh, Abu Dawud ne liy dëgg ci hadis bi mooy mursal la mooy àgguna ah. voilà <laughs> waaw mu ne loolu yàggul loolu àggul loolu lay wax noonu kon lii imaam at-Tirmidhi leeral na li imaam Abu Dawud wax ne liy dëgg mu ne qaala Abu Dawud wa sahihu annahu mursal li wër imaam Abu Daawud da ko waxal boppam waxoon naa la loolu bu ko déggee jàpp beneen nit lay wax boppam lay wax waaw ko que duñu wax ñoom duñ taxaw naan xultu nee naa waaw imaamul Buxaari loolu la qaala Abu Abdillah keroog waxoon nañ la imaam al Averroès <laughs> Ibn Rushd rahimahullah qaala al qaadi le juge nee na nga foog ne beneen nit lay wax boppam lay wax <laughs> waaw kii itam eh, qaala Abu Daawud al imaam Abu Daawud mu ne wa sahiih annahu mursal mooy hadiis bi mooy eh, eh, mursal la hadith yi nag am na lu ci ñenn ñi yokk am nañu ci yenn ñi yokk eh, al imaam ibn Raslan mu ne zaada Abu Ya'la al Mawsili na Abu Ya'la al Mawsili da koo solo moom tamit foofu da koo yokk idaa sabaru wattaqaw waaw wala yughlabna ashara min qilla idaa sabaru wattaqaw foofu dana yonent bi saa saam dana xayru sahabati arbaa li gën ci àndandoo mooy ñeent wa xayru saraya arbaa mi li gën nag ci euh, dogitu armée yi ñuy yónni quatre lañu wa xayrul juyush arba'atu alaaf li gën ci armée yi quatre mille waaye kenn du ñu gañe wala yughlaba isna ashara alfan min qilla du ñu gañe euh, douze ci li nga xam ne parce que dañoo tuuti léegi nag moom dafa yokk ci côté ne ah ida waaye à condition à condition de ñu nekk ñoo xamante ne nii ida sabaru dañoo muñ wax taxaw te eh, yokk di moytu di teet seen boroom di moytu digalam di di di la làmbook digalam yi tey sore tiram bi kanta imam ibn asakir lii lépp imam eh, borom eh, sharh bi bi kii bu imam abu dawud bi awnul ma'bud sharh sunan abi dawud mu ngi koy indi ne kantaal imam al-Askari rahimahullah moom da cee yokku leneen te lii imam ibn Abu Ya'la kii mu ne naka noonu ibn Asakir noonu la ko yokkee mu ne kantaal imam al-Askari moom da yokk yokku wa xayru talaa'i arba'un lii gën ci li nga xamante ne nii mooy ñiy dem di yëddu di uti information ci noon bi mooy wuñ nekkee quarante moo ci gën waaw kon loolu looy yokk bi am ci loolu euh, ci yenn ñoo xam ne biñ ko solowee ñoom yokkuwol da ci am léegi nag mu des léegi dañu ñëw ci lëkkaale bunt bi hadis bi ak suñu bunt bi eh, ñu ne la lëkkaale bi mooy istihbaabu talabir rufqa soppu di ut ñooy àndandoo bañ di nekk sël di dem yow dong kese nga ne moom man nag am na benn laaj bu ma boo xam ne bëggoon naa ko laaj waaw non c'est man bu ma jegee fii ci Ndakaaru gi nga xam ne man dong a gën saa ker man fay di dem ñoo joor ah waa léegi ah boobaa man oto bi may dugg ab transport ak commun la wala orel bi man ñu bari lay àndal ci biir oto bi waa loolu moom daa bokk ci ñu tere même bu dee guddi la ñuy dem waaw <laughs> même bu dee guddi lañuy dem parce que nen saa salaam kat min al-wahda min al-wahdati maa a'lam maa a'lamu maa saara raakibun bi laylin wahda waaw ah parce que hadis bi njëkk kat bu Ibnu bi dana woon yeneen saa salaam dana nit ñi bu ñu xamoon li ma xam kenn nit képp du ñëw di tukki di dox guddi moom kese moo xam daa war di dem. ah man nag orel bi laa jàll ñu bari lañ ma ne la xam nga ne bokkoo ci parce que wahdahu da ne kenn yow am nga compagnonnage <laughs> waaw wala vol bi ngay jël avion bi ngay jël yow avion bi yow kese ci ne waaw ah, déet man kay comme que avion bi nag moom daanaka avion yi surtout yi jëm Europe dañoo tam dem guddi ah taman bi may dem man donga dem wane la waaye aéroport bi yow kese nekk ci avion bi voilà <laughs> kon kay yow taxoo ñuy wax ah <laughs> kon loolu la war baax na. léegi kon al imaamu kon lan mooy lëkkaale mooy euh, euh, istihbaabu talabi rifqa wallahu a'lam ci sa question bi istihbaabu talabi rifqa mooy ar-rifqa an sopp ànd ak mbooloo sopp mbooloo moo tax mu ne xayru sahabati arbaa ginnaaw bi mu la waxee ne bu dee ñaari nit shaytaan benn nit bu bu war di dem moom kese shaytaan mooy mu ngay mooy parce que loolu dama koo tere bu mu def lool parce que bu ko defee shaytaan da koy gaaw fëkk de waaw deru yu bari moom da saytaan da lay gaaw fëkk war raaki baani même bu dee ñaar nga taxul ngeen mucc saytaanaane ñaari saytaane war salaasatu bu dee ñett rek bu nag ñooñ nekk convoi waaye ko ñett mooy le minimum bi baax waaye nag moo tax xayru saxaabati li gën ci camp com compagnie compagnonnage arba ñeent lañ loolu mooy wane ne kon ñett am na ngëneel waaye bii dafa gën waaw bii dafa gën ñeent moom dafa gën. am na nag yu ci al imaamul Ghazali rahimahullah doon wax euh, yu wane lu muy euh, kii lu tax euh, ñeent bi gën voilà wallahu taala alam waaye mooy mooy kii nu mu tudd lool day wane mooy lëkkaale mag suñu buntu bi bi gën kon mooy ginnaaw bi mu la waxee ñett moom rak balañ waaye bi gën nag la lay wax fii ñe la naa bu gën mooy ngeen nekk ñeent waaw parce que bu dee ñeent ngeen di ngeen man a tànn kenn mu jiite leen même bu dee ñett di ngeen mën a tànn kenn voilà waaye moo gën moo gën a tee mag waaw kon nag mu ngi noonu de te loolu nag euh, li li li gën a mooy euh, doone boo man buñ nee ci tukki lëg la waaw mooy mooy ñeent daal mooy li gën léegi nag mu des beneen bi wa xayru saraya arba'u mi'a loolu it ci tukki la parce que ñi nga xam dañ leen di yónni ñu dem dogitu arme mooy dañuy génn dëkk bi dem uti ay xabaar wala dem xare yi bu dee ñooñu nag quatre cent mooy gis nga lu muy gën a bari rek di gën a baax quatre cent waaw wana ñenn ñi ne waa ahlu badrin trois cent dix et poussière la ñoon kon loolu jàpp ba quatre cent mooy li gën waaw ci saraya moo tax ñenn ñi naan saraya ci eh, sariya quatre cents lay yem ay nit lay yem même bu dee ne eh, ñenn ñi dañ ne ne non non loolu mooy lan eh. parce que ku melente ne ki <laughs> al al Ibrahim al moo wax lool mais sariya mooy day nekk ay fas yoo xam dañuy tollu ay gawar yu ñu yónni ci xare quatre cents ak yu toll noonu mu ne ndax ndax dañ koo tudde noonu ndax dañuy dox ci guddi gi di nëbbu bëcc di nëbbu buy dem waaw léegi nag mooy dox ci guddi gi loolu la waaye imaam al imaam asir moom daana jàpp ne loolu dëgërul waaw mu ne mooy benn mbooloo la rek taay taifa min al jaysh yablughu aqsa arba'a ila al aduwwi wal jam'u saraya waaw mu ne wa sammu wa summu bi zaalika lannahum kaanu xulaasata al-askar wa xiyaarahum wa xiyaarata al-askari xulaasata al-askari wa xiyaarahum bi zaalika lannahum yanfuduuna wa xafiya wa wala wa moom dafa jàpp ne noonu benn mbooloo la rek ci xam ne ci armée boo xam ne dañuy lu bari bari day quatre dañu leen di yónni ñu dem ci noon bi ah bi nag mooy saraya dañ leen a tuddee lool parce que ñoom ñooy li gën a sell te tamit ñi baax ci ñoom lañuy tànn ci gaa yi ci arme bi yónni leen mooy li nga xam ne am na fii si bu bu bu précieux bi te te gànjaru looloo tax ñu tudd leen te tamit dañuy exécuter liñ leen wax liñ leen digal ci ndànku ak nëbbu voilà kon nag ah, mu ngi noonee wallahu taala alam eh, léegi nag mu des kon gis nañ fii ñuy gën a bari mu ne wala yoxla ba te deesut gaña nag waaw deesut gaña mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk isna ashara alfan min qilla vingt trois non douze mille kenn du leen gañe parce que dañoo néew moo loolu waxoon nañ la ko sànk mooy mën nañ leen a gañe parce que leneen parce nag ñun ñëpp képp koo xam ne jàng nga siiraay yoneen saa sa wala xam nga ci dara xareem yi xam nga ne Hunayn moom bari woon nañu Hunayn du ay douze mille lañu woon douze mille lañu woon waaw dix mille yi jóge woon Makka no Medina ak ñi àndoon ak yonent yonent bari saa sa am village yi noonu ko ti Medina ak yeneen kii ñëwoon ngir ubbi Makka ñëw ubbi Makka waa Makka ñëw indi ay dix ay deux mille hein léegi nag bi nga xamante ne dem na noonu noonu bon kanta teqantal beeg wute yi am ci loolu le loolu gisoon nañ ko ci siira bi boo ci yaara yow fay rajanhu taxtafi léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la demee noon ñu nekk douze mille euh, am aji wax wax aji wax jooju wax nañ la bañ koy gis gisoon nañ la ñu ñenn ñi wax ça et c'est c'est fou kenaan na Abu moo waxoon loolu loolu du dëgg voilà leeraloon nañ ko ne loolu moom laysa bi shay voilà voilà <laughs> am kenn ku ne xool mbooloo mi ñu bari lool te loolu liy wane sax du benn nit kese ko waxoon voilà mais ah ñun de tey de moom lan nughlabal yawma min qilla tey moom kenn duñu gañe parce que dañoo néew quoi waaw ah. <laughs> bi nga xam ne loolu lañu wax nag suñu boroom bàyyi leen noonu quoi <laughs> ñoom daal fii lañ jóge yeneen sa salaam a ngi avancé ànd ak saxaaba yi ñu bari bari bari mais xuru Hunayn lañu war a dugg bi ñu ñëwee ci xuru fekk waa Hawazin Malik ibn Awf ak góor ji Durayd ibn Simmat dinañ leen fan yele Malik ibn Awf mu jëla tuub radiyallahu anhu dañu teg benn embuscade lañ def waaw bàyyi ba yoneen saa salaam ak arme bi di avancé rek bu dugg ci xur bi rek waaye rek flèche yeeg xeej yi di dal ratatatatatatatat waaw mu nekk benn rafal de tatatat ñi newoon ci kanam Xaalid ibn Walid mu ngi noon ak fas yeeg ak gaa yi ak ñeneen gaa yi waay ñu bari ab bu njool mi daw ndax flèche yeeg ñëw xeej yi dal kenn xamul fu mbir yi jóge affaire yi gars yi am ñu daw ñu bari daw yeneen saa bi di foncé ci ñoom Seydina Abbas téye téye téye téye kii bi war waay bi di ko di ko téye mu bañ a avancé ci ñoom ndax waaye flèche yaa ngi dal yeneen saa salaam dem ci gars yi mook mook mook mook Abu Sufyan ndeysaan Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib eh, Abdul Muttalib Abu Sufyan mais du Abu Sufyan ibn Harb de Abu Sufyan ibn Harb mu ngi fi woon mais Abu Sufyan ibn Harb <laughs> jour boobu ñëw na Hunayn mais bon. naw woon ko mais Abu Sufyaan bële bi nga xam ne euh, moom <laughs> euh, cousin wu yeneen si saa saaf la quoi euh, magu papa yeneen saa saaf moo ko jur alxaaris voilà moom tamit ak a jàmbaare woon moom kiiwul woon quoi mook al Abbaas ak ñeen ñi ci la yeneen saa saaf doon avancé ci ñoom ana naan ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib <laughs> maay doomu Abdul Muttalib maay yonent bi nga xam ne wax jii ma wax amul lu amul amul wax ju du wax ju sutante waaw après nag gaa yi ñëw ñu song waa Hawazin daal di leen rajaxe moo ko leen ñii daw jaar Awtaas ñii dem Taayif ñii rajaxoo ñii jaar <laughs> fu nekk sawaay gaa yi jaar fa <laughs> ñii ñii di ñii ñii di ëpp wëllooy <laughs> woy gisoon nañ moo tax it keroog comme que waxoon nañ la ko Maalik ibn Awf moo génne góor jigéen ñeeg seen alal yeeg xale yeeg waaw fas yeeg xar yeeg gëléem yeeg bëy yeeg lépp naan bu ko defee gars yi ku gis lii doo daw gis sa njaboot sa soxna doo daw ba góor gi du rëy du nu sumba ne ko way comme que laa silmaxoon mais jàmbaaru xare la woon way yow lii ngay daa am benn njariñ almun hëli mu nga naan nga xam dañ koo defe ko gàttal naan sama soxnaa ngi fekk sama kii mooy daw ko ku ku ku bakkanam di waaja dee sa bopp ngay rawale mu ne leen mu mu menacé leen ne bu ngeen bu ngeen bu ñu ko bàyyi buñ deful li mu wax wala mu jiite day xaru gaa yi ah kon ñu bàyyi ko maalikum naaw moo tax it ba defit ba amee ñoom ñu ñàkkoon lu bari léegi bés boobu noonu eh, borom bi xamal nañu ne comme que daa am ñu doon wax naan lan la bal yow ma min qilla waaw am na ci mbooloom jullit ñu ne tey moom kenn du ñu gañee ndax dañoo bari yone suñu boroom seetaan leen moo tax nit moom foo yëkkatee sa bopp boroom bi day génn sa loxo ci say mbir gars yi yonent bari saa saa lañ àndal de am ñu wax loolu bu ñëpp sax boroom bi bàyyi leen début bi gars yi gañe ah. muy rafaal baree wane gannaaw tëpp daal daa jekki bi jullit bi daal <laughs> ñu bari dëpp moo tax suñu boroom ne wa yawma Hunaynin ko leen bésub Hunayn iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a waaw fàttaliku leen bésub Hunayn waaw waaw <laughs> oh. du dangeen du du du dalee na yéemoon li nga xamante ne nii mooy seen seen seen seen mbooloo ma waaw dalee mbooloo ma ngeen nekkoon dalee na yéemoon dalee na yéemoon alors que loolu nag ba mu leen yéemee jaruñu leen dara seen mbooloo mee falam tughni ankum shay'an waaw jaruñu leen dara wa daqat alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin waaw suuf si xat lii suuf si yaatu yaatu yaatu keroog xatoon na ci yéen mooy nit mooy nit nit gis nga boo nee ci problème ndaan du foy foy sax boo fa nee day day day du foy foy mooy foo xamante ne dafa yaatu <laughs> même boo fa newee sax hein même boo newee ci ndaan du foy foy day xat ci yow waaw nu néeg bi yaatu yaatu yaatu yaatu boo nee ci problème day xat gis nga sa kër nu mu tol tol tol tol nu mu yaatu yow kese nga ne fa wallahi bu la yàlla seetaanee ba nga nekk ci problème kër gi day xat lool <laughs> féppay xat waaw mu ne nag keroog loolay leen dal wa daqat alaykumul ardu bima rahabat malgré li muy yaatu keroog xat na ci yéen mooy mbir yu weñ soya daloon na leen de summa ginnaaw ga nom deme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 wàcc ay soldats yoo xam ne gisu ngeen leen woon boroom bi nee ma mu mbugal mu mbugal ñi nga xam ne ñoo weddikatu yàlla yi di waa Hawazin ak waa Taif <laughs> waaw ba jàpp ci ñoom sab yu yu bari ay sabaayaay yi waaw prisonniers yeeg keroog li ñu am ba leen saa saram bàyyi leen Ji'irraana toppi ñenn ñi fekk leen Taif daal def xisaaru Taif daal di encercler waa Taif ñenn ñi daw aw taas waaw ñu topp leen <laughs> kon loolu lool pourtant amoon nañu mbooloo waaye lan moo doon problème bi id wa yawma Hunayn ca suuratu tawba aya vingt-cinq id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a waaw mu ne keroog Hunayn bi nga xamante ne nii id a'jabatkum bi nga xam ne ci la leen yéen anfusukum seen euh, euh, euh, kasratukum seen bariwaay waaw moo tax bariwaay Euh, doo ci xamee ne yaay gañe wala yaay def dara waaw bari tamit ay moyens ëppale ay moyens tekkiwul ne boo demee jote ka nga xam ne moom bari lawul ni yow yaa koy gañe de mbir mi yëpp bi yadillah ci loxol yàlla la moo tax lool borom bi daleen doon jàngal bi ñu jàngal ñun ñu ginnaaw ñu bañ di naagu ak tamit di doyloo li li ñu yàlla defal ñu bañ a doyloo lool mais jàpp ne ñun lu ko xam ne yàlla mooy dewaa delloo mbir yëpp ci moom ne laa hawla wala quwwata illa billah pourtant ñenn ñee ko ha ah. ñenn kese ñoo wax ci mbool am na ñu ne kenn la ah xool mbooloo mi waaye bu toll nii moom lan nughlada al-yawma min kasra waaw en plus euh, euh, euh, mooy ubbi nañ Makka fekk ñu ubbi Makka boo tax waa Makka daal di ci ànd ñoom Abu Sufyaan ñoom Safwan xam nga Safwan ibn Umayya Abu Umayya ñëwoon na fekkoon na ko mais boobu moom du jullit dafa ñëwoon di observer xam nga moom la yeneen saa salaam ne woon yaa ne ko Safwan bi ñëwee ba tuub ba nangam am na tuub sax da koo sécuriser liñ ubbee Makka mais comme que Safwan dafa yoroon ay collection de bu bukkoon ay armature yu bari la amoon yeneen saa ne ko man nga ma leen aal mu ne ko xasban ya Muhammad <laughs> mu ne ko ah Muhammad waaw salaam moom gëmul woon moom ah da koo bëgg foqar ci daal parce que daal léegi noot nañu daal waaw ah, ñun waa Makka léegi noot nañu nga bëgg a dem sa beneen xare ah wooma man Safwaan daal sama sama collection bu bukkoŋ yi ma yor daal nga ne maa la ko jox mën a ko déet dama la ko ab dama la koy delloo te dama koy garanti waaw ah, mooy bu ci yàqu. dañ koy remplacer wala fay la njëgg waaw ariyatun duñ la àbb la rek loo xam ne dañ la koy delloo kon gis nañ euh, kon walan yughlab isna ashara alfan min qilla kenn gañewu leen keroog parce dañoo néew matoon nañ liñ doon waaye al ujb ah. ah, daa googu muy virus boobu moo tax keroog début bi mu demee noonu ndax problème la mooy yéem sa bopp aaw sa bopp waaw jàpp ne voilà ñun on est waaw ba pare jàpp ne yow fii mu ne voilà di sukkandikoo ci jaam ni yow bàyyi sa borom waaw fàtte sa borom te boroom bi ci daa bëgg nit ki vigilant ci lépp waaw nit ki ji vigilant ci lépp di muraqabante moo tax muraqaba ak borom bi am solo waaw waaw loolu am solo lool te borom bi boo ko defee rek dalay bàyyi dalay bàyyi noonu waaw dalay bàyyi de waaw dalay bàyyi waaw waaw loolu lu am am solo la kon keroog li ko indi mooy aaw ak yéemu loolu la woon waaye nekkul ne parce que dañoo ne woon douze mille moo tax après borom bi dëgëral na wàcc ak dal ci ndawam bi alayhi salaam ak ña nga xam ne ñoo gëm way ngëm yàlla yi dëgg dëgg ñu gën a dëgëru ngëm yàlla ñu resté ñu resté euh, ba ni nga xam ne ci la ñuy nërmeele ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin euh, wallahu taala aalam kon nag ci kaw noonu ci la xadis bi ci lañ ko jeexale ak bunt bi ci jataay bi di ñëw insha allah ñu daal di gis moo tax lool lool daa am solo moo tax léeg-léeg defet yi defet yi mooy mën a nekk aw jëf mën a nekk tamit mooy digalu yàlla yonent bi alayhi salaam parce que Uhud leen li leen li leen taxoon euh, defet ba am euh, bon tolluñu woon nii waaye Euh, mooy euh, dañu moy ndigalu yoneen saasam te ñenn la moo tax euh, su umu dan bi dafa am mooy du ne man daal ñoom diw ñoo waax man moom bokkuma ci nangam ak nangam ah non non non loolu moom saway ah non loolu du la ci génne ah amul ñoom diw ñoo wax man no moo tax mbooloo mi lëkkaaleem ak talabu rëfqa sàkku nekk mbooloo am solo moo yow doo bon man man man ça me concerne pas diw moo wax yow mbooloo ngeen moo tax yooyu yëpp ay ku nekk na magum boppam la déedéet waaw. Uhud keroog Abdallah ibn Jubayr mi leen jiite woon rumaat yi ndax àndul woon ci ñu wàcc de ak ñeneen waaye ña nga xam ne ñoo waxoon ba wàcc tax na lii dal ñëpp dal leen te Seydina Ali ibn Abi Talib ñooy keroog yi mu wax.